wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun fataqatta'uu amrahum baynahum zuburan kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun kon suñu boroom tabaaraka wa taala bi njëkk jàng foofu muy laayab juróom fukk bi ak ñaar mu ne wa ginnaaw bi mu fi limee yi nga xamante ne ni alayhimu salaatu wassalaam ak tëralin wow nga xam ne soobuwin wa ñu ne woon muy dundin wow ñu ne woon suñu boroom ne wa inna haadihi te dëgg-dëgg lii ma leen fi limal nag ummatukum mooy seenu tëralin te mooy seenu xeet mooy seenu tëralin wi nga xamante ne nii moom laa leen gërëmal muy wala moom li mu waxoon rek ne li nga xam ne inna diina inda allahi li nga xam ne mooy tëralin dundin wi nga xam ne moom la borom bi daal di gërëm defar ko ngir ñin ñi mooy lislaam kon mu ne loolu mooy seen wu yoon mooy seen wu te ñii mooy lii mooy xeet waa ngi noonu de ummatan waahida benn la wa ana rabbukum te man nag maay seen borom fattaquuni na ngeen ma ragal fataqatta'u léegi nag fii lañu waroon a jël mu ne fataqatta'u kanta mbooloom yahuud yi ak mbooloom ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy karcaan yi ñoom li ñu def mooy dañoo dogaate amrahum seen diine jooju nga xam ne sóobuwaay wii nga xam ne moom laa leen tëralaloon yonent yi nekkoon ci di woote ci tawxiid wéetal borom bi tabaaraka wa taala tatuñu ko bokkaale ñoom nag biñ ñëwee ñu daal di koy daal di koy def ay dog dog dog baynahum zubura def ay téere yu bari nag ku nekk daal boo demee ci karcaan yi ay selon Matthieu bible selon Matthieu selon ñeneen ak Barnabas ak ñeneen ak ñeneen yoo xamante ne nii aka soreet li nga xam ne moom la borom bi azza wa jalla wàcce woon nga dem ci yahuud yi naka noonale falsification yi ne xas moo ñu soppi li nga xamante ne nii ku nekk nag yor téere boo xam ne daal ca ngay lal sa caaxaan yi nga ne ba pare nag bëgg koo mbubbal naan lii la borom bi tabaraka wa taala wàcce te amul kenn ñi ñu naan ñoo nekk ci biibul bi <coughs> ay matière ki yooyu kenn gisu sax seydina isa alayhi salaatu wassalaam kon nan la ñuy mën a jële lu ñooñu wax lu ñu jële ci ñoom ne lii moom la borom bi wàcce bal hada buhtaanun azim wat naa ci borom bi ne loolu aw duur la woo xamante ne nii mu màgg màgg la kon noonu la ñu daldi lii nga xam ne ci la yonent yi ne woon alayhimu salaatu salaam nga gis ne bu ñuy woote daanaka même chose la ñuy wax da nga naan xanaa lii dañ koy répéter rek ndax loolu mooy li am solo moo tax boroom bi bind jind ak nit muy ngir ñu jaamu ko wéetal ko moo tax yonent bu ñëw alayhi salaam ci lool nga ma soon a nekk gaa yi ñëw seen ginnaaw nag daal di dogaatu mbir yi nag daggaa daal di koy def ay pàcc-pàcc nag am ay mbooloo zuburan day tekk ay téere yu bari yu yor waaye <clears throat> zuburan ay mbooloo ay pàcc pàcc kullu xisbin mbooloo mu ne nag ci ñoom mbooloom caaxaan mu ne ci ñoom bi ma la fa la ne fa ñoom ci téere ñu yor ak na nga xam ne noonu la ñu sosale noonu la ñu sose li nga xam ne mooy jaamu yàlla goo xam ne ñoom ñoo ko tuddee te wuute naag li leen borom bi santoon ñu tudde ko ne nii la ñuy jaamoo suñ boroom ku nekk la nga fa nag ngeen koy ñu koy joxalante mooy ñu dem rek maam yi bu ñu demee bàyyil ko bàyyi bàyyi dem bàyyil ko doom yi ñu koy joxalante noonu nag mbir mi nag nekk seen far nekk seenu aada seen cosaan goo xamante ni nii ku nekk nag ca ngay moom la borom ni kullu xisbin booloo mu nekk ci ñoom bima ma la la ne fa ñoom na moom la ñuy bëggee waaye it loolu mooy ne ku nekk rek la nga nekk fa yow moo rawatina li nga xam ne mooy ñi nekk ci caaxaan sax nga dem ba caaxaan ñi muur leen ñoom dañuy loolu la ñuy bëggee jàpp na ñoom ñoo nekk ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy yoon. noonu nag la ñuy nekke nag ba nga xam ne nag fa la leen borom bi nag di mbugale daal di leen xisaab ëllëg ngir ñu xam est-ce que ñoom li ñu doon wax loolu la demee wala boog wuute nag li fi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam nee woon kon nag suñu borom ne yaxsabuuna ne kon fadarhum mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fadarhum bàyyi leen mooy yéefér yii di la weddi waaye mooy yéeféru Quraysh bàyyi leen fii xamratihim ci li nga xamante ni mooy seen cànkute gi ñu nekk seen déng-déng gi ñu nekk ak seen cànkute gi nga xam ne dafa ñëw ba muur leen ba mënuñoo gis li nga xamante ni mooy dëgg yi ñu leen di woo hatta xiin ba ci léegi rek mooy soreetul ñenn ñi moo taxit bu ci kanam tuuti badar ci lañ leen bëggal ñoom Abu Jahlin ak ñu mel ni ñoom waaye fadarhum ba leen rek fii xamratihim ci seen cànkute gi ñu nekk nga xam ne moo leen muur fépp hatta xiin ba léegi rek léegi nga ma faat leen daal di leen yu xisaab bu ñu xam ne li ñu nekk woon dara baaxu ci boobaa ayahsamuna mu ne ndax ñoom dañoo yaakaar ne ñoom yéeféer yi Quraysh yi annama numidduhum kene man li ma leen di tëbb di leen ko defal bihi min maalin ci ay alal wa baniin ak ay doom nusaarilu lahum ñoom dañoo yaakaar ne daal dama leen di njëkkalante fil xayraati ci yu baax yi dama leen koo defal daal ngir ñoom ñooy jiit ci yu baax yi muy lépp mbaaxu àddina li ñu xam ne àddina ay neexation àddina ak yi jëm ci yooyu yële ba pare ñu foog ne loolu tamit day wane ne le fait ñoom ma defal leen loolu ñoom ñoo yiiw yiw gi nay woote man borom bi di ko wax daal ñoom ñoo ciy njéen bal li am ba des mooy laa yashurun gaa yi yëguñ li xew mooy loolu istidraaj la maa leen di defal ñu may moy teewul seeni compte yi di baax seen réew yi xoolal yéewu yéefar yi seen diri di dox ba moo tax mu yombu leen mooy ne yàlla bindu dara waaye bu leen ñëw bu leen ñu fontoo waaye xam ngeen ne yi ay waxi caaxaan la loolu li tax mu yombu leen mooy loolu le mooy mbir yi dafa neex ci ñoom moom la du moom lañ gisoon malaaka yi niñ naan ñun daal boroom bi gis nañ këne yow daal mattantahum wa abaahum këne gis nga ñii daal li tax ñu weddi la daal du dara lu dul ne mooy da nga leen a bànneexal daal wa abaahum ba ñoom mooy daal lool daal moo leen kii daal waaw ci lañ nekk nag ba fàtte laa tudd nag nekk ci bànneex yooyale suñu boroom nag neg ballaa yash'urun tey gaa yi yëguñu ne dañoo foog ne lool day wane ne ñoom liñ nekk a baax mukku li ma leen di defal ci ay xéewal di inna alladina mu ne dëgg-dëgg alladina ñi nga xam ne mooy ñii laa defal xéewal ñii may tudd inna alladina gaa yi nga xam te ne ni hum min xashyati rabbihim mushfiqun ñi nga xam ne ñoom seen seen seen ragal seen boroom mooy ne ñoom dañ cee tiit mooy dañu tiit na xam nañ boroom bi nga xamante ne nii tabaaraka wa taala moom la ñu ragal moom dañu koo ragal walladina hum te ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ba léegi di aayaati rabbihim yu'minuun ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gëm aayaay borom bi tabaaraka wa taala yi mu wàcc ci alquran ak aayaatul kaw yi yi nekk ci kaw univers beeg ci asa ci nga xamante ne mooy suuf ak asamaan ak yëpp ak yi mu def ci seen biir ak def ko ci mbindeef yi ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom la borom bi xéewal te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne dina wax ñoom fan la ñu jëm mooy ne yéeféer yi foog nañ ne li ma leen di jox ci alal loolu day wane ne ñoom ñooy jiitu daal ci yiiw yi déedéet suñu borom ne mukk ñi yëguñ li xew ñi jiitu ci yiiw yaa ngi may tudd ñi nga xam ne ñoom dañoo tiit borom boroom di ko ragal daal di koy ragal ndax xam nañ ne moom boroom la tax lu ko neex kese lay def amul benn lien amul dara lu mu séq kenn koo xamante ne buumu jurukaay wala ay bokk mbokkook yooyu amul borom bi lu ko neex kese lay def te kenn mënu la forcer forcer ko ci loo xamante ne bëgg ko woon walladina hum mu ne ñooñu ba léegi ñoo ñi nga xam ne bi ayaati rabbihim laa yaay borom yi yu'minuun dañ koo gëm walladina hum ba léegi ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii bi rabbihim laa yushrikuun seen borom mukk mukk mukk ñuy bokkaaleek moom de shirk duñ ko def mukk walladina te ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ba léegi yutuuna ma taw ñoom dañuy joxe li nga xamante ne nii moom la leen borom bi la ñuy joxe ñoom mooy bu ñuy joxe la nga xam ne moom lañ yor di ko jox la leen borom bi defal ci ay xéewal bu ñu koy joxe qulubu wa qulubuhum fekk seen xol yi wajilatun day tiit annahum ilaa rabbihim raaji'un ndax xam gu ñu xam ne mooy ne ci seen borom la ñuy dellu te borom boobu mooy gis nga lu baax lool ngay joxe sax est ce que yow yow yow leer na la ne est ce que moom nangu na ko loolu moo taxoon Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma keroog bu muy waaj a génn àddina tëdd ci lalu faatoom doom ji Saalim rahmatullah alayhi ibn abdallah ibn abdillah ibn umar ibn xattaab radiyallahu anhum di dalal xelam naan ko bàyyi yow de yaay saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam di ko fàttali yi nga xam ne loolu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax mu ne yëkkati leen ma ñu yëkkati ko mu toog mu ne ko waaw yow est ce que xam nga kan la borom bi di nangul est ce que xam nga man li nga ma wax yi yëpp est ce que borom bi nangul na ma naw ko innamaa yataqabbalu llah minal muttaqiin la suñu borom wax dëgg-dëgg borom bi ñu muy nangul mooy ñi ragal borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg ñoom loolu la ñuy ragal noo tax mu ne ñoom dañuy joxe li leen borom bi def ñu koy joxe ba pare la ñuy joxe waaye seen xol yi day tiit xam ne ci seen borom la ñuy dellu te seen borom boobu nag. garanti wu leen benn yoon te ñoom am nañu loo xam ne mooy dese na leen a leer que ne ñoom liñ def lépp. borom bi am nangu na ko est-ce que amul lenn lu sew loo xam ne borom bi wanu leen ko ci loo xam ne luy yàq jëf la mu daal di leen koy ëmpale fii ci àddina di xaar ba ñëw loolu lépp day tax ñu xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom mooy borom suñu borom ne ulaayika gaa yoo yële te ma tudd leen fii yusaari'una ñii ñooy ñiy njëkkalante fiil xayraati ci yiiw yi nga xamante ne sama ngërëm ak lépp mooy wahum te ñoom laha saabiqun ñoom ñoo koy jiitu waaye bokkul ak yéefér yi foog ne ñoom li ma leen di jox nusaari hum fil xayraat foog ne li ma leen di tëbb ci alal day doom loolu dama leen di yéexi noo gaawal ci li nga xamante ne nii mooy yiw yi déedéet ñiy jékkante ñi nga xam ne ñoo jiitu ci yiw yi mooy ñii ma tudd léegi nag suñu borom bi mu waxee lii sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha comme ni ko al imaamu Ahmad naka noonu al imaamu ibn al imaamu Tirmidhi ak al imaamu ibn Maaja solowee sayyidatu Aisha radiyallahu anhum neena damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam aaya bii walladhiina yu'tuuna maa aataw walladhiina yu'tuuna maa aataw wa quluubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ñi nga xam ne dañuy joxe la nga xam ne moom la ñuy joxe la leen borom bi jox seen defal ñuy joxe te fekk seen xol yi tiit ma ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mana Aisha radiyallahu anha ne ko ñooñ xanaa ñooy ñi nga xam ne ñooy naankatu sàngara yi ba pare di sàcc nga xam ne ñoom bu ñuy def lool mu ne ne ko déedéet laa yaa binta siddiq ne ko déedéet borom bi waxul ñoo ñu de yow doomu as-siddiq al akbar bi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma walakinnahum ne ko waaye ñii ñii boroom bi di wax mooy ñi nga xam ne na dañuy woor wa yusalluuna te dañuy julli wa yatasaddaquuna te dañuy saraxe te borom bi kese tax di génn seen alal zakaat ak sarax yeeg yu baax yi waaye nag malgré yoo ñuy def yépp yow bint as-Siddiq wa hum yaxaafuuna an laa yuqbala minhum ba pare dañuy ragal ci loolu di ragal borom bi bañ leen a nangul ñooñu lay wax ne mu ne ulaa'ika